laa yuldagu almu'minu min juhrin marratayn muttafaqun alayhi kon al imaamu alxaafidu an-Nawawi rahimahullah mu ñëwaat ak ñun fi nga xam ne moom la ñu yemoon ci suñu chapitre bi di trois cent soixante-dix baabul manthuurati wal mulah ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ xadis 1833 mu ne woon waan Abdullah ibn Abi Awfa radiyallahu anhuma annahu qaala ghazawna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sab'a ghazawatin na'kulu al-jarad walillahi alhamdu wal minna xadis bi ci bi war a jàng biñ jàng léegi war koo gis mooy xadis 1834 al imaamu mu ne wa abi hurayrata mu ngi jële sayyidina abu hurayra radiyallahu anhuma anna nabiyya kene yonent bi alayhi salaatu salaam qaala nee na laa yuldaxu deesut fet du ñu piqué waaw jam ab fet al mu'minu way ngëm yàlla gi min juhrin ci ab tàmb marratayni ñaari yoon waaw <laughs> jël sa loxo dugal ko ci tàmb am lu la fa màtt loolu dalaa war a jàngal boo xelloo doo jëlaat sa loxo ne ko ci waat dabaj waaw ne la la daloon dalay dalaat mooy man na la dalaat jëlal say précaution jullit du naïf waaw jullit du naïf du nekk koo xam ne ku ñëw jaar ci kaw mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imaamu al Buxaari waaye naka noonu al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al Hajjaj al-Qushayriyu an-Naysaburiyu rahmatullahi alayhima bokk nañu ka solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est ñoom ñaar dong muy al-imaamaani ash-shaykhaani rahmatullahi alayhima est que ñoom dong ko solo ñu ne la déedéet seen sëriñ al imaamu Ahmad daal na koy solo benn bërëb rek la ko ci musnadu Abi Hurayra radiyallahu an waaye na ko al imaamu seen bokku taalibi Abu Dawud as-Sijistani ak al imaam Ibnu Maaja al-Qazwini rahmatullahi al-jamii alhamdulillah ñoom ñépp ñi ko indi ñépp benn bërëb kese lañ ko indi hmm? voilà léegi ñu xool imaamul Buxaari rahimahullahu tabaaraka wa taala rahmatan waasi'a mu ngi ko di kitaabul adab waaw <coughs> baabun laa yuldaghul mu'minu min juhrin marratayn waaw <coughs> waaw wa qaala mu teg ci ne wa qaala Mu'aawiyatu laa hakiima illaa duu tajriba <laughs> eh? laa hakiima nekkul ku sage manula nekk sage illa du tajriba loolu koo xam ne daa am li nga xam ne mooy expérience waaw ne nit ko amul expérience ah kooku du nekk xakim nit koo xam ne amul xaj amul expérience kooku du nekk xakim waaw <laughs> waaye boo amee expérience moo tax ah Euh, mooy mag ñi en général mag mu jaar yoon ay xalaatam baax parce que borom expérience la waaw waaw mu ngi noonu loolu mooy Muawiya ibn Abi Sufyan lay wax moo tax kii ne Hisham ibn Urwa mu ne baayam na ne damaa nekkoon ca Muawiya waaw yekk mel ni kuy wax ak moom après daal di eh, su man tabaxa waaw mu nekk laa xalima foofu illa du waaw mooy ak bal nga nekk koo xam ne xalim nga ku teey te dal bañ di réactionnaire lu xew nga tëb waaw waaw bu boobaa bu dul loolu rek boo amul expérience loolu mën na tax doo mën a maîtriser sa bopp waaw ce n'est pas yorenti yépp yeneen saa salaam comme ni wax ne amul benn yonent lu dul sàmm na ay gàtt waaw parce que booy sàmm gàtt yi di nga gis ñu wo ñu wet am yoo xam ne dañoo rabe xar yi rabe yi jaar nii nga bëgg leen kii yi jaar nii nga dem defar leen bay waaj a tëdd am bu ricc ndaw nga war koo topp loolu lépp muñ ji lay may boroom bi préparé la ci euh, càmm gu mag gi nga war a def mooy càmm ay peuple waaw kon la xalima illa zu tajriba Allahu akbar kon nag mu ngi noonee di nga def yoo xam ne daanu fii xam ne waa lii moom bu weroon yoon naa xam ne nii ma doxale ne duma ma doxalee nii te dina la may nga am expérience expérience moo lay euh, ça forge la personnalité de la personne waaw moo tax l'expérience fait la différence wax jooju dëgg la waaw l'expérience moom ça fait la différence waaw akbar kon noonu la ko indi baabul <laughs> laa yuldagul mu'minu min juhrin marratayni wa qaala Muawiya radiyallahu anhu la hakima illa du tajriba mu ne haddathana Qutaybatu mu ne nettal nañu Qutayba di Qutaybatu ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Saqafi mawla Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullah gane àddina 148 génn àddina 200 kaana rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana al-Laythu mu ne ci nettali moo al-Layth dañuy wax Laythun di wax al-Layth muy al-Layth ibn Sa'd ibn Abdirrahman al-Fahmi Abul Harith al-Misri rahimahullah sëriñu waa Misr gane àddina quatre-vingt-quatorze génn àddina cent soixante-quinze rahmatullah alayhi an Uqayl mu jële ci Uqayl ibn Khalid ibn Uqayl al-Ayli Abu Khalid al-Qurashi al-Umawi al eh, mawlaahu abu xaalid rahimahullahu taala génn àddina 144 ci li nga xam ne mooy li gën a dëgër an Zuhri mu jël sëriñam de Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab ibn Abdillah ibn al-Harith ibn Zuhrata ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Luway Abu Bakr az-Zuhri al-Qurashi al-Hijazi yu gane àddina 50 génn àddina 125 rahimahullah di sëriñu waa jamonoom an ibn mu jëlee ci ibn al-Musayyib di Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazn ibn Abi Wahb ibn Amr ibn A'id ibn Imran ibn Makhzum al-Qurashi al-Makhzumi Abu Muhammad al-Madani yu génn àddina vers les années quatre-vingt-dix après quatre-vingt-dix yi ba quatre-vingt-quatorze loolu ay wax la am na wax nga ne cent cinq waaye amaana boobu dëgërul wallahu ta'ala mu jëlee ci gorom ndax moom nii la Seydina Abu Hurayra mayoon doomam bu jigéen muy Seydina Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurayra ta mu jëlee ci Seydina Abu Hurayra al-Hafiz al-Yamani ad-Dawsi turam li gën a siiw ni Abdurrahman ibn Sakhr ñi ne Abdurrahman ibn Ghanm ñi ne Abdullah ibn Aiz ñii ne Abdullah ibn Amir wax yi bari na ñii ne Abdullah ibn Amr wuute way wax yu bari radiyallahu anhu génn àddina la cinquante-neuf ëpp li nga xam ne moo ëpp lu mu solo xadiis ci saxaaba yi radiyallahu anhu cinq mille trois cent soixante-quatorze cinq mille trois cent soixante-quatorze radiyallahu anhu ra'sul mukthirina moo nekk ci tetu ñi nga xam ne ñoo ñu ëpp lu ñu solo xadiis yonent bi alayhi salatu wassalam annahu qaala abi Hurayra radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala xoolal laa yuldaghul mu'minu min juhrin wa min juhrin wahidin marratayn fii dafa yokk wahidin voilà laa yuldaghu deesut fet deesut mat al mu'minu way ngëm yàlla yi mooy jullit bi rek min juhrin ci ab kàmb wahidin benn bay benn marratayn ni ñaari yoon loolu jullit waaw loolu du ko dal <laughs> léegi am na yul dagh laa yul dagh ak laa yul daghu xam nga laa yul daghu xabaar la waaye xabaar boobu bi maanaam insha mooy jullit na nga fexe ba bees la naxee benn yoon buñ la naxaat waaw li normal rek jullit duñ ko nax ñaari yoon loolu la on te dribble pas deux fois bon rawatina ci même affaire bi quoi xam nga mën nañ la nax tey ci lii ngay concentré sur tey ñu naxaat la ci beneen mbir mais ci même mbir mi moo taam mu ne min juhrin wahidin marratayn waaw bu dee laa yul daxu xabaar la xabaar la mooy information la waaw waaw moo tax imaam al-Xattaabi ne hada lafdu xabar waaye wa maanaahu amru ay li yakun al-mu'minu xaaziman xadiran laa yu'taa min naahiyati al-ghaflati fa yuxda'u marratan ba'da al-uxraa waaw mu ne wa qad yakunu zaalika fi amri ad-diini kamaa yakunu fi amri ad-dunyaa wa huwa awlaahumaa bil-hadar waaw imaam al-Xattaabi rahimahullah wala nañ bàyyi ba àggale bi dooru ñëwaat kon al imaamu Muslim ah nañ xool imaamu Muslim dooru ñëw ci njàngat yooyu mel noonu rahimahullah kitaabu zuhdi wa raqaa'iq baabun laa yuldagu al-mu'minu min juhrin marratayn mu ne haddathanaa Qutaybatu bnu Sa'iid gis nga mooy même sëriñ bi ko imaamul Buxaari jële ci même bi la ibn Sa'iid ibn Jamiil ibn Tariif ah rahimahullahu taala gis nañ ko saan qaala haddathana gis nga fii laytun la wax imaamul Buxaari lu wax foofu haddathana Qutaybatu qaala haddathana al-Laythu imaam Muslim haddathana Qutaybatu ibnu Sa'id mu dëkk Sa'id qaala haddathana Laythun voilà rahmatullah ala al-jami' an Uqayl gis nañ ko saan Zuhri gis nañ ko saan ibnu al-Musayyib loolu nag gars yi dañuy bind Musayyab waaye moom bu da ko doon bañ moo tax Musayyib moo tax imaamul Haafiz as-Suyuti ne kullu musayyabin fa bil fathi siwa Abu Sa'id voilà waaw kon euh, muy Sa'id ibn euh, Sa'id ibn al waaw kon <coughs> mooy da moo doon sangu taabi'ina yi <coughs> rahmatullah alayhi da ko doon bañ moo tax boo gis ci téere xadiis yi mu am musayyab musayyab la ba mu des moom bu dee moom musayyib ngay wax voilà an abi rahimahullahu taala moom it gis nañ ko sànq an abi hurayra mu jële ci gorom sayyidina mawlana abu hurayra radiyallahu anil jami' an rasul anin nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala la yuldaghul mu'minu min juhrin wahidin marratayn gis nga <coughs> yëpp marratayn imam muslim am na ci neen càllale mais c'est ok lii ñu ci wax baax na léegi buñ ñëwaatee ci liñ doon wax sànq nga xam ne moom la al imamu kii doon wax al imam al xattabi mooy imaamul Xattaabi yi mooy ñu ngi doon lijjanti diggante laa yul daxu am na laa yul daxu ak laa yul daxil mu'min ndax boo nee xil parce li nga war a jàll la ñaari sukun al as ñaari sukun ci arab ñaari ron duñu takkaloo moo tax laa doon laa yul dax al mu'min laa yul daxil mu'min surtout booy jàll booy def euh, euh, liaison bi te dee sut fet dee sut piqué ab jullit ab way yàlla ci benn euh, euh, pax moom képp voilà léegi foofu imaam al-Xattaabi kon jàng waxoon nañ ci arab li wax mu ne lii nag laa yul daxu kàddu la goo xam ne xabar la mooy deesut fet deesut piqué deesut matt ab jullit ci benn kàmb mooy la fa nekk dëkke ko muy jaan ba wala leneen lu fa dëkke mu dugal ci loxoom mu matt ko waaye du demaat nag suba jot mu ñëwaat dugalaat ci loxoom nag voilà xam loolu xabaar lay neenu ci biti mu ne xabaar la laa yul daxu huwa bir raf'i ala siratil xabar waaw imam al-Xattaabi ne loolu mooy xabar la kàddu gi day wane information la mooy du ñu def lii ab jullit duñ ko màtt ñaar yoon ci même kàmb waaye mu ne waaye maanaaw maanaaw nag mooy am amru mooy digle la mooy nanga fexe yow jullit bi mooy nanga nekk yow jullit mi koo xam ne da ngay pare nekk dogu nekk koo xam da ngay attention ne wu di prendre tes gardes waaw defal attention prendre tes gardes defal attention te nekk koo xamante ni nii hmm, da ngay euh, fal yakun hadiran na mooy tëdd ko bu baax waaw jullit du falaa falaa waayow benn tetan leer boo xam ne déet mais jël ay précaution am qu'il soit précautionneux ou qu'elle soit précautionneuse moom jullit bi laa yukta min nahiyatil ghaflati duñ ko dikkee côté bi nga xam ne mooy ses points faibles maillon chaîne euh, maillon faible bi ci moom fi nga xam ne mooy yëgadi gi fi lay amee côté inattention moom ak fi nga xamante ne nit ñi xame nañ ko ne ah saa dafa lewet kon ñu la fay jaar di la fa nax buñ la ci naxee benn yoon surtout ci même mbir mi waa waajooj bu ñëwaatee wala keneen bu mu la ci naxaat ci sa côté boobu waaw ah, saa saay daan daan lewet waaw ah, saay loo ko wax mu gëm waaw yoon sa côté boobu waaw bu bu bu bu mu dal la dalaa de wala sa côté bi nga xam dafa vulnérable ci yow waaw yow gars yi xam nañ la te yii sa waay nag il est il est trop émotionnel am na dañuy xam nit ku mel noonu mais ñu gën a bon ñooy ñuy exploiter loolu waaw nga xam ne boo ñëwee diis ko yenn yi day fàtte sax boppam ne loolu du mat ndax li nga ko wax mu kii ko lépp lu mu am jox ko mu ngi lor boppam ci wàllu sharia ak ci wàllu kiiwam comme li Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu doon wax ci ceeb bi benn ci lettre bi ñu ngi ko doon gis lan dimanche bee ñu génn Cheikh baa ngi ko doon leeral radiyallahu waaw comme mooy bi muy bind euh, dix-septième ci leetaram yi nekk ci <coughs> jawahirul maani bu al Cheikh Ali euh, Barrada ah ah boobu mu ngi doon leeral loolu ci dix-septième lettre bi kenn ci commerçant Fass yi doon ko laaj waaw bindoon ko leer di ko wax ci problème bi nga xam ne moom la am ci moom gaa yi koy laaj quoi gaa yi dañuy ñëw di ko laaj parce que boo amee alal nit ñi dañ lay laaj waaw dañuy am lu yaakaar ak ci yow wax naa lool du lu baaxul waaye nag il faut nga xam kañ ngay joxe kañ nga dul joxe waaw yor sa commerce yor sa mbir yor sa affaire sa entreprise gaa yi di la laaj nga jël capital ba jox leen wala li nga xam ne da koo tegoon pour entreprise bi au cas nga ñëw jox ko. loolu yaa ngi dugal ci sa bopp guta ci wàllu sharia jam na la ci wàllu xel kese tamit jam na la yaa ngi lor sa bopp ci wàll yépp boo yaakaar da am yàlla yaa ngi tromper sa bopp yaa ngi nax sa bopp li yunfiq zu sa'atin min sa'ati waaw borom bi dañu ne na dépenser boroomu koom ku yàlla yaatal dépenser seulement li nga yaatu te waxu jëlal li nga yaatu la lépp joxe ah non non non wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah képp ko dañ koo xompal wërsëgam na dépensé woon ko bul dépensé de waaye selon li la yàlla li wërsëgal ginnaaw bi say yow sa yosi bopp noo la yoon saa sa ibda bi nafsika thumma bi man ta'ul tàmbaleel sa bopp waaw na say mbir faju ba pare yas'alunaka madha yunfiquna qulil 'afw borom bi nee na yonent saa sam dinañ la laaj te ñu ngi lay laaj ana lan la ñuy dépenser mais lay des sa aajo yi sa nécessité yi ak ñi nga xam ne mooy ñoom seen dundal leen dafa war ci yow ak li ñu leen war lool bu matee ba pare ci ngay door a xool la des te bu dee da ngaa entreprise la des noonu mooy boo ci njëg entreprise bi ni muy doxe ak u cas où foo boobu bu ko laal de bu ko laal. ku ñëw di la laaj nag fekk lool kese ne fi nga ne ko ah wax dëgg yàlla borom bi jàppandalu ko waaw xam naa beneen yoon rek waaw amul nag ah man après damay am cas de conscience loolu lépp ñàkk xam la ku xam lii nii aayay alquran yi hadith yonent bale saa sam te romb nañ ci lu bari ci riyaam bi waaw di nga xam ne fan doo am problème boobu quoi problème mu kaa biñ ma tiis ndeysaan manu moo woon a wax ne aw ma parce que yoroon naa mais sauf que li nga yoroon c'est pour sa njaboot léegi da leen koy jox après sa njaboot nga def nan leen garaawul nañ muñ ndax as-Siddiq radiyallahu anhu moom moom ma ne waaye saa yi baal sa wax yi nga naan as-Siddiq <laughs> waaye baal Seydina Abu Bakar nga naan as sa way loolu amoo droit bi ah nga yor sa àq waa waa waa ñun ñëpp forcer leen ci wenn situation boo xam ne yaa leen ko teg par force waaw loolu du du diine ah kon loolu daa am solo waaw kon mooy gars yi dañuy xam ne diw il est très émotionnel waaw ñu jaar fa di la nax di la wax yoo xam ne amul tuur la la dëgg ngir am ci yow ay mbir bés boo découvrir yooyu lool waaj dem waaw ndax yëfi yëfi bukki ñuur la rek bu këfee ci yàpp wi ndawal gi ci gaynde gaynde bi maam gaynde bi nga xam ne daal dinay fàdd dara bukki bi bàyyi ko ba mu sëgg ci benn côté bi rek mu daw rek daal di ŋànk benn côté rek këcc gaynde gi dàqi ko mu daw bu demee loolu mu yóbbu bu jeexee day ñëwaat <laughs> gaa yooyu nag jikkoy bukki ñuur lañ yor buñ jaaree ku mel noonu ndax ko ba jël ci moom lu bari mais buy jeex ñuy ñëwaat yow nag gis nga yow miñ def loolu bés boo découvrir loolu na nga fexe ba kooku bu ñëwaatee bu mu la naxaat loolu la loolu la imaamul Xattaabi di wax rahmatullah alayhi mbir mi loolu la mooy digle la que yow jullit bi na nekk koo xam ne waaw ku takk ku dëgër xaasiman xadiran nekk ku attentionné kuy def précautionné duñ la dikke côté bi nga xam ne fa nga am faiblesse fa yuxdaa ñu lay nax marratan baada uxra ku ñëw rek nax la ci même même côté boobu jaar la foofu ci ci côté boobu daal di lay nax bu ko nangu ah non non waaw loolu la mu ne te loolu nag nax gii ñu rey nax wa qad yakunu dhalika fi amri diine ah mën na nekk ci loo xam ne côté diine la waaw waa joo xam ne sa côté diine lay jaar ngir nax la waaw def la benn liñ naan un coup quoi waaw li gaa yi naan coup bu ñaaw la la def waaw waaw ci côté diine mu ne kamaa kenn ni nga xam ne yakunu lay nekkee nax googu fii amri dunya ci affaire àddina wa huwa awlahuma mu ne a yey nag parce yi man nañ faa mu ne moo ci gën a yey <laughs> ah bil xadar ci attention wu parce que gars yi yii ñu ci àddina lañ waaw mu ne waaye waqad ruya bi kasril ghayni mooy laa yul da ghil mu ne fil wasli comme boo koy jokkale fa yatahaqqaqu ma'na an-nahy anhu bu boobaa nag day feddaliku day wane ne lii nag booba dëggu le fait que boobu tere la mooloo ma ñaaram laa yuldagu boobu xabaar la waaye maanaa insha mooy dañ waaye laa yuldag yi moom la mais comme da ngay continuer laa yuldagil boobaa moom day ra day leer nañ le fait que tere la waaw Allahu akbar waaw mu ne kanta imaamu nuttiin moom neneen la ko tekkee mu ne xiila nee nañu fekk muy toxal mu ne maanaawu maanaawu xadiis bii maanaa laa yuldagul mu'minu min juhrin maratayn anna man aznaba dhanban fa uqiba bihi fi dunya laa yu'aqabu bihi fi al-axira loolu <laughs> moom li ko jàpp mooy <laughs> <laughs> mu ne képp koo xam dafa dafa def benn bàkkaar boo xam ne teg nañ la pen bi fii ci àddina kenn du la ko tegaat alaaxira mooy laa yul daxu dee sut mbugal ci kaw noonu al mu'minu way gëm yàlla bu defee benn bàkkaar boo xam ne borom bi da cee tegub daan daan boobu ñu teg ko fii ci àddina kenn du ko tegaat alaaxira imaam al-Hafiz ne qultu in in araada qaa'ila hada kii imaam nit tiin di toxal bu dee aji wax jii de in araada qaa'ilu hada ki wax lii anna umum alxabar yatanaawalu hada fa yumkin bu dee ci liñ joyal kaddu gi boo ko déggee laa yul dawul mu'minu fii joxin maratayn bu dee ne loolu mooy ci soon ci liñ ko joyal rek kenn mën na dugalaale lii loolu lu ñu mën a dégg la lu man a nekk la wa illaa sinon fa sababul xadiis ya'ba zalik li tax xadiis bi yore saa sab wax ko day bañ tekki bu mel nii ça ne veut dëgg non c'est pas loolu dëgg ah par exemple ki nga xam ne dafa njaaloo fii ñu teg ko fenu njaaloo yow mal xiyaam bi ñëw ñu koy tegaat kon la moom moom côté boobu la ne <laughs> loolu que ne ab jullit kon du ñu ko piqué jot nañ laa piqué ci joxru njaaloo voilà fii ci àddina teg nañ la fi daan bi yow mal xiyaam kenn du la ko tegaat loolu en tout cas di taxoon hadis bi di wax mooy du loolu la ci jublu ah mais nag bu dee ci kaw noonu man nañ ko déggaale waaye du lool ah <laughs> waaw mu ne way wayu ayiduhu Euh, lii dëgëral que ne non du loolu mooy qawlu man qaala fii tahdirun min at-taghfir waaw que ne bi en fait li muy wax lenn la mooy yeneen saa sàn day attirer attention jullit bi mu bañ a nekk ku yëgët yi nit ñi di jaar ci kawam dañ naan ah saa yi de saa yi dafa yëgët yi c'est un naïf ah. ku kii jaar ci kawam. Eh, daay yomb ba tax ñun boo demee loo ko wax mu gëm la il est crédule comme un pot ay way sa way waaw di ko jógee fu nekk loolu la bu gaa yi di jaar sa sentiment yi nga xam ne bon moom nga am di ci jaar di di di di di di la dër bañal loolu waaw wa ishaara waaye tamit di teg hadis bi day junju di orienté nit ki ila istimalil fitna mooy mu muy utiliser ak muus bañ a nekk noonu rek ne xëmm noonu rek gaa di la nax non deel muus waaw deel muus waaw allahu akbar waaw waaw alhamdulilah après moo di waxu abu al imaam abu ubayda ina loolu mooy lan mooy yellul ci benn jullit bu dee am na fu jaar am lu ko ca dal lu metti mu delluwaat ci loolu quoi loo xamante ne mooy lu mi mooy du par exemple ba may lu baax damay damay liggéey liggéey ba metti la waxuñ la loolu mooy loo xamante ne mbugal moo xam ne leer na lii moom doo ci tegaat sa tànk bu dee muus nga ngay xoolewaat mu la ciy dalaat doo nga ciy delluwaat waaw moo ra imaam alxaami mu ne lii nag mooy ki ne lii lay wax yii nii yii nii yu mel nii moom mooy euh, li ëpp ci boroom xam-xam yi euh, moom la ci comprendre non imaam az mi ko ni nettali mbir mi voilà rahmatullahi alayhi léegi mu nettali xadiis bi voilà moo ko jëlee ci imaam Ibnul Musayyib rahmatullahi alayhima allahu akbar mu ne wa zakara al-xadiisa mu ne tudd na xadiis bi non loolu kii bokk kii kii la wa qaala abu loolu benn affaire wa qaala abu daawud at-tayaalisi ba'da taxriij mu ne al imaam abu daawud at-tayaalisi rahimahullah moom daal dinay wax ginnaaw bi mu soloo xadiis bi mu ne laa yu'aaqabu fi dunya bi dhanbin fa yuqa fa yu'aaqabu bihi fi al-aaxira xam nga lii niiru nag imaam tin ibn tin doon wax naan qiila am nañu wax waaw <laughs> waaw mu ne wa hamalahu ghayru ala ghayri daalik mu ne imaam abu daawud kenn duñ buggal benn jullit ah fii ci àddina ci mbugal ci bàkkaar nga ko fii mbugalaa yowmal xiyaam waaye lépp dañ ne noonu loolu même bu dee lu ñu mën a dégg la mais du loolu waaw mu ngi noonee mu ngi noonee wallahu taala alam waaw di toog nag ñu lay piqué ta sur temps di la nax saa su ne loolu day wane xelu koo kee ñu koy def ke kii xel mi des na waaw ke xel mi des na waaw al imaam mu ne qaala ibnu Battaal imaam ibnu Battaal nee na rahimahullah wa fiihi li yonent saa sala wax laa yuldawul mu'minu min juhrin waahidin marratayn mu ne loolu eh, fiihi adabun shariifun addaba bihi nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ummatahu wa nabbahahum kayfa yahzaruuna mimmaa yaxaafuuna suu'a aaqibatihi mu ne nekk na ci eh, adabun sharif mooy li nga xamante ne. Euh, mooy euh, teggin gu tedd ku mag boo xam ne leen saa saa moom la yare xeetam di attirer seen attention di leen dànkuloo di leen defloo attention naka la ñuy moytandikoo tey jël seeni précaution seeni matuwaay di jël seeni matuwaay ci loo xam ne dañuy ragal ñaawu mujjanteelu mbir ma ñu bañ ci ne dabaj noonu waaw waaw mu ne wa fii maanaahu al hazir jullit day muus ba pare day def attention mu ne loolu nag euh, saahibu musnadul firdaws moo ko nettali même bu dee ne xadis boobu min xadis anas moom biirul al mu'minu kayyisun hazir xadisu anas bi sanadin da'if firul waaw waaw léegi nag lii wax ji am na euh, ñuy wax ko imam Ibn Battal que ne yeneen saa sam moo ko njëkk a wax am ñu ne non du yeneen saa sam moo ko a wax ak misaal la rek boo xam ne arab yi yàgg na ñuy wax lu mel nii voilà waaw te hadis bi boo fàttale ko tuddoon nañ ko fii tuddoon nañ fii hadis bi kene en boroom xam-xam yi dañ naan en fait yeneen saa salam li taxoon mu wax lii mu ngi jóge woon ci Abu Azza yaay fàttale ko Abu Azza tey Abu Azza moo di kacoor Abu Azza kacoor la nga ne ma déet loolu loolu waaye ma ne la kacoor la waxoon nañ ko fi sax xam naa danga koo fàtte mooy ci yéefaru Makka yi la bokkoon zaadaha Allahu tashrifan wa takriman bi nga xamante ne nii ci la Badar am mu demoon ngir xeex ci l'islam waaw ngir xeex ci rasulillahi waaw sallallahu alayhi wa sallam ba ñu jàpp ko parmi les prisonniers waaw bi ñu ko jàppee parmi les prisonniers Abu Azza daal laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam njëkk c'est un grand poète muy Amr ibn Abdillah al-Jumahi noonu la tuddoon waaye sii woon Abu Azza waa lii imam Ibn Ishaq moo ko nettali même bu dee ne indilu ko sanad waaw léegi euh, mu bokkoon en tout bokkoon na ci prisonniers yi bi yoneen saa salaam di laaj ku nekk nag nanga joxe rançon loolu mu doon jël waaw dem décision ngir ñu bàyyi la ngir nga jënd sa bopp Abu Azza yonent bi alayhi salaatu ah man nii de xam nga ma aw ma dara te boroom njaboot bu sew laa kon nag yonent bi alayhi salaatu dama damaa bëggoon rek nga daal di may baaxe daal di may libérer yonent bi alayhi salaatu ne ko dinaa la libeere waaye à une condition que dootoo ma xeex te dootoo jàppale kenn ku may xeex mu ne ko waaw Abu Azza ñu ko mu dal di dem yoonam waaw waaw saa salam daal di koy libeere mu daal di dem ci condition yi mu ko wax dootoo ma xeex te dootoo jàppale ku may xeex Abu Azza waaw yeneen saa bàyyi ko mu ñibbi Makka bi nga xam ne waa Quraysh ci la leen defetu Badar bi daal di metti ndax seen kàngam yi ñu faat seen kilifa yu mag yi doo al-mal'un Abu Jahlin waaye baayu Safwan ibn Umayya muy Umayya ibn Xalaf ak négaay ak bàyyi fexam ak gaa yooyu ñu nga xam dañ leen a rey ak frère am yooyu yëpp waaw ak ponkal yi ñu rayoon ñoom Ikrima ak ñooñu daal di jóg ña des Ikrima ibn Abi Jahl Safwan ibn Umayya ak ñi nga xamante ne mooy Abdallah ibn Abi Rabi'a ñu dem gis Abu Sufyan mi jiite woon njëgg mi nga xam ne moom de la yoneen saasam doon jéem a kar far mu mu rëcc ba gazwatu Badr am ci seen ponkal yooyu yëpp seen kilifa yi seen waajur yu toll nii faatu ñu ne nañ gise Abu Sufyan waxtaan ak moom alal ji nga xam ne moom la jële woon saam lañ soxla ñu jàppalee ñu ci bu ku jaay ku nekk boo jaayee sa marchandise anga ciy am effort de guerre bi nga participer ci lu mat ngeen may ñu ñu mën a jël suñu revanche ci suñu noon bi ñu bokk ñun ñëpp di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam biñ jëlee décision boobu Abu am ne leen waaw d'accord naa waxtaan ceeg ñi ñi ñi ci war a waxal waa ci jël décision ñoom Ikrima ñoom Safwan Abu Umayya Safwan ibn ak waa Quraysh léegi Safwan daal di di wër nag ñuy wër guerre bi ça commence par la guerre de communication parce que guerre ce n'est pas que dóorante ay jaasee ki bomb kese waaye en matière de communication il faut être avoir le dessus partout waaw le dessus partout gagner fépp léegi Safwan ibn Umayya daal di koy dikkal